doon xool sariya yi yi nga xam ne ñoo xew diggante ghazwatu xaybar ak umratul qadiya ci jotaay bii weesu am na sariya yuñ gisoon ñu ngi gisoon sariya bu seydina bashir ibn saad al xaz al ansaari al xazrajiyu radiyallahu taala wa arda al badri eh, ñu yónni woon ko foofu la ci Fadak ci waa Bani Murra gis nañ la nga xam ne moo ko fa daloon moom Seydina Bachir defaale woon nañ tarjamaam walillahi alhamdu wal minna bi passé bi ñuy wax ci sariya bi njëkkoon a gis bu mooy bi <coughs> boroom dalaa'ilu nubuwa di imaam al bayhaqi raxmatullah alayhi doon tudd ne woon sariya bu seydna abdallah ibn bi biñ ne woon réellement amul woon fii ci li gën a dëgër newul woon ci septième bi waaye lu ko jiitu woon la laata ñu ubbi xaybar maa ngi doon Usayrim non Usayrim beneen waaye la al Usayr ibn la woon al Usayr ibn Rizam al Usayr ibn Rizam al yahuud yi mooy juif boobale gaa yi fexewoon woon doon ko baab di wax ak moom ba mu ñëw comme l'imam Ibn Isaaq wa ne ñoom Seydina Abdallah ibn Rawaha ñoom Seydina Abdallah ibn Unais ba ñu fa àggee ak mbooloo mi ñu àndaloon kallamuuhu wa qarrabuu lahu wa qaaluu lahu innaka in qadimta ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam istacmalaka wa akramak falam yazaaluu bihi xatta xaraja macahum fi nafarin min yahuuda mu ne saxaaba bi ñëwee te lool waxoon nañ ko gisoon nañ li imaam as-Saalih ash-Shaami waxoon te loolu lañ gënoon a dëgëral te riwaaye imaam ibn Isxaaq bi da koy gën a dëgëral ne ñoom dañu ñëw bi ñu agsee ci moom ñëw foofale comme que da doon dajale waa Ghatafan ak ñeneen ngir dal ci kaw aleyhi salaatu wassalaam yonent mi aleyhi salaatu wassalaam yónnoon seydna Abdallah ibn Rawaha ci benn sariya imaam ibn Isxaaq ne ba ñu ko ba ñu agsee foofale Xaybar te lii li gën a dëgër mooy avant ñuy ubbi Xaybar la woon ñu wax ak moom jégal ko mbir yi ne ko nag yaakaar nañ de boo ñëwee ci alayhi salaatu salaam dina la def nga toogal ko xaybar di ko négocier di dox digganteem ak ñi nga xam ne mooy sa mbokk yi al Usayr la woon al Usayr ibn Rizan voilà pas Usayrim Usayrim beneen waay la woon boo xam ne gisoon nañ ko kon ginnaaw kon bi ñu gisee kon sariya bu Seydina Bashir ibn Sa'd walidu Nu'man mu doon waajuru seydina an-Nu'man ibn Bashir ibn Sa'd radiyallahu taala anhuma ñu waroona àggale ba léegi ci xew-xew yooyu eh, xewoon ci sariya yooyu noonu daldi woon xew ci jamono jooju selon imaam imaam kan al imaam eh, Seydina Muhammad ibn Saad naam selon Seydina Muhammad ibn Saad radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne moom mu ngi ko jële ci euh, euh, euh, moom ci ci ci ci sëriñam selon sëriñam di imaam al-Waaqidi Muhammad ibn Umar ibn Waaqidin al-Waaqidi nee na sariya bi ñuy bëgg a gis mooy bi ma la doon wax naan la bo ah, bon pas sariya bi joppam moo siiw mais dafa am xew-xew bu siiw bu fa am waaw xew bu siiw fa am boo xam ne daanaka siiw na ñoom nee nañ mu ngi xawoon sariya bi ci Ramadan ci juróom imaam al-Waaqidi taalibeem bi nee na moom sëriñam di imaam al-Waaqidi nee na lii ci Ramadan la xewoon sariya bi ñuy bëgg a gis ci weeru koor ci atum juróom-ñaareelu at mi ci gàddaayu aleyhi wassalaam kon ñoom ñaar ñoom solo nañu ko waaye seen nettali nettali imaam al-Waaqidi bi boo demee ci kitaabul Maghaazi bu imaam al-Waaqidi di ko fekk na ko noonu ci Dalaa'ilu Nubuwwa boo demee ci kii mu tudd boroom al-Bidaaya wan Nihaaya reprendre na li imaam al-Bayhaqi wax daal di koy tënk waaye eh, xew-xew bi cosaan bi mu ngi ci saxiixu imaamul buxaari ak saxiixu imaam muslim ibnul xajjaaj al-Qushayri an-Naysaabuuri na ko noon imaam ibn Isxaaq raxmatullahi alayhi na ko boo demee ci siiratu ibn Hishaam di nga ko fekk am na ci nettali yoo xam ne càllale imaam ibn Isxaaq yoo xam ne newul ci siiratu ibn Hishaam waaye mu ngi ci dalaa'ilu nubuwwa yoo xam ne ci imaam ibn Isxaaq la jaar na ko noonu imaamu Ahmad ibn Hanbal raxmatullahi alayhi soloo na ko imaam Abu Daawuud as-Sijistaaniyu rahmatullahi alayhi moom it daal na koy solo boroom at eh, imaam at-Tabari solo na ko tamit ci taarixam boo demee ci taarixu Tabari di indi na ko fa na ko imaam Ibn Asakir daal ni na koy solo pour war ne mooy ñuy solo mbir mi bari na sauf dafa am ay wuute ci ci façon nettali bi par exemple imaam al bay eh, imaam al waaqidi bosam gudd na moom nettalee moo ci gën a gudd moo ci gën a guddule eh, amaana dinañu ko gis incha allah imaam ibn isxaaq rahmatullah alayhi tudd na ko mais lim ci tudd bariwul noonu soloo na ko eh, par exemple par exemple par exemple ku mel ni imaam al-Waaqidi rahmatullahi alayhi moom dane keroog bi nga xam ne ci la xam nga sariya bi bu bu Seydina ki doon wax sànq Seydina Bachir sariya bu Seydina Bachir ibn Saadin kañ la amoon ci ban weer la amoon sariya boobu bu Seydina Bachir ibn Saad kan moo ko fàttaleku jotaay bi weesu la woon de kan moo ko fàttaleku ci Sha'ban mooy weer bi jiitu la woon weer bi jiitu weeru koor gi ci la demoon ñu daal loolu daal di ko fay dal gisoon nañ ne ba mu demee eh, eh, ñu jàpp bañ jëlee gàttu gaa yi di ko yóbbu gaa yi dab leen am ñu rey ci ñoom am ñu rëcc moom mu xeex fa xare bu metti ba niñ toje kii euh, euh, genou yi laal genou yi bu baax ba gaay foog dafa dafa faatu ñu bàyyi ko fa après mu dem Fadak ci partie bi nga xam ne fa la juif ya ne woon dem ci benn juif foofu fa la defe convalescence daal di kii ba wér daal di ñibbi imaam al-Waaqidi rahmatullah alayhi dane woon loolu ci Sha'baan la xew léegi ba xabaar ba dikkale alayhi salaam moom it mu daal di dëpp wax yegge ko loolu yonent mi alayhi salaatu salaam imaam al-Waaqidi nee na ci la yónni sariya boo xam ne Gaalib ibn Gaalib sariya Gaalib ibn Abdillah moom la leen moom la yónni juste après ah, ah. léegi loolu moom la wax ku mel ni par exemple euh, riwaaye saxiixa yi ni dañ ne ñoom ci xuraqaatu Juhayna alxuraqaat fa la leen yonent bi alei saatu yónni muy sariya bi naka noonu imaam ibn Isxaaq loolu la wax ne xare bi bi ci xuraqa min Juhayna fa la leen yónni mais ñëpp benn lañ ñooy waa Banu Murra lañ te li la koy wan li la koy wan mooy li imaam ibn Isaaq wax ndax imaam ibn Isaaq dana wa al-Kalbi kalbulays ardu bani murrata fa asaaba biha Mirdaas ibn Nahik xalifan lahum min al-Huraqa min Juhayna imaam ibn Isaaq ne ginnaaw fekk da doon tudd sariya mooy presque ci fin wu siiraam bi bi muy tudd sariya yonent bi alayhi salaatu wassalaam yónnee waxoon nañ sariya des fois dañ koy woowee ghazwa dañ koy woowee ghazwa muy xare même bu dee ne étymologiquement am na différence entre sariya ak ghazwa ndax ghazwa moo boo xam ne alayhi salaatu wassalaam daf ko fekke alors que sariya mooy yoo xam ne da ko yónni demul waaye waxoon naa la léeg-léeg am sariya yoo xam ne ghazwa lañ koy woowe comme ghazwatu mu'ta di ñu war a gis ci at mii di ñëw insha allahu taala ci huitième année moo tax mu ne ndax saxaaba biñ ci yónni woon war nañ ko gis léegi mooy Ghalib ibn Abdillah al-Kalbi mu ne kalbu Lays moo tax dañ ko al-Laysi al-Kalbi al-Laysi ci fan ardu bani murra ci suuf waa bani murra ñooñu lañu yónni woon seyna bashir non si ibn Sa'd radiyallahu anhu mu ne mu daldi fay jàpp rey ki nga xam ne mooy mirdaas ñu rey fa ki nga xam mooy mirdaas ibn Nahik mu ne moom kooku seen allié la woon minal xuraqa bokkoon ci waa xuraqa min Juhayna ci waa Juhayna xuraqate Juhayna Xuraqa euh, loolu la imaam Ibn as-Saxiixayni loolu lañ wax comme li imaam al xaafizul Buxaari raxmatullah aleyhi moom indi na ko ci kitaabu diyaat téere bi wax ci ndàmp yi nit ku rey nit lan ngay lan ngay joxe yu mel noonu indi na ko foofu moom imaam Muhammad ibn Ismaayil albuxaariyu raxmatullaahi aley ci la moom càll leen par exemple mu ne wax naa la imaam muslim it solo ko muy muttafaqun aley kon sariya boobu mooy sariya bu kan seyyidina gaalib ibni abdillah gaalib ibni abdillah radiyallahu anhu mu ngi tuddoon gaalib ibn abdillah alkinaaniyu allaysi ah selon imaam ibn alkalbi raxmatullah aleyhi moom nee na gaalib ibn abdillah ibn musfir ibn jaafar ibn kalb ibn awf ibn kalb ibn aamir ibn lays ibn bakr ibn abdi manata alkalbiyu thumma alleysi kon gaalib la tuddoon di doomu ko ñuy abdullah abdullah boobu di doomu ko ñuy musfir musfir boobu di doomu kan jaafar jaafar di doomi kalb kalb di doomi awf awf di doomi kaab kaab di doomi aamir aamir ku doon mooy lays lays moomu di doomi bakr Bakr waajuram tuddoon Abdi Manaat moom Seydina Ghalib al-Kalbiyu mooy ci waa ndax maamam bi tuddoon Kalb thumma al-Laythi ak al-Layth ah, ah, eh, eh, Kalb ibn Awf ibn Ka'b ibn Amir ibn Layth ibn Bakr al-Laythi am na nag am na ñu naan eh, Abdallah ibn Ghalib mooy di juutal kii bi abdallah ibn ghalib loolu euh, ci càllale yiñ la wax nii léegi nii am na ñoo xam ne noonu lañ ko woowe ne mais moom turam moo doon ghalib ibn abdullah am na nag ñu naan ghalib ibn ubayd ubaydillah mais ak alkalbi mais yooyu yëpp benn la ghalib ibn abdillah alkinaani allaysi alkalbi loo ci wax baax na yooy yëpp moom la kenn ki la euh, kon moom mi seydina ghalib ibn abdillah moom la aleyhi salaatu wassalaam yónni selon imaam al te taalibeem bi di imaam ibn Sa'd nettali ko ci moom kënee ah, moom la yónnoon ci juróom-ñaareelu at mi ci gàddaayam bi aleyhi salaatu wassalaam ngir mu dem ci waa banu murra waa xuraqaatu Juhayna al xuraqa min ardi Juhayna soriwul woon foofu la ñoomin Fadak ak ñoomin Wadi Qura loolu nag kon ñoom imaam Ahmad imaam Abu Dawud as-Sijistaaniyu di imaam al-Buxaari imaam eh, eh, eh, Muslim ibn al-Hajjaaj na ko noon imaam Abu Nu'aym ñoom ñépp soloon nañ ko imaam boroom imaam at-Tabari imaam at-Tabari daal dina koy solo imaam Ibn Asakir par exemple imaam Ahmad rahmatullah alayhi moom ci càllaleem par exemple ci sanad boo xam ne moom sanadam bu xasan la dane mooy ci càllaleem ba ci ku ko net mu ne ba'atha rasulullahi sallallahu alayhi wasallam Ghalib ibn Abdillah al-Kalbi kalb Layth ila al-Mulawwih bil Kadid wa amarahu an yughira alayhim fa xaraja wa kuntu fi sariyati fa madaynaa xatta ida kunna bi Qudayd laqiina al-Haarisa ibn Maalik ibn al-Barsaa al-Laythiyya fa axadnaa fa qaala innama jitu musliman foofu mu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam dafa yónni Gaalib ibn Abdillah al te bokkoon ci Kalbu Lays ilal Mulawwax loolu ab bil Kadiid Mulawwax bil Kadiid da ne woon Kadiid mooy ab ay ay ay ay gaay lañ ne woon Kadiid mu ne leen wa mu digal leen ne na leen na dal nañ dal ci seen kaw kii ne Jundub ibn Makiis al-Juhani mi nettali mbir mi ne man radiyallahu man bokkoon naa ci ñooñu wa kuntu fi sariyati ñu dox nag ba àgg Qudayt falañ lañ dajeek waajuñ naan al-Haaris ibn Maalik ibn al yi ñu daldi koy jàpp mu ne leen ma man nag damaa ñëwoon ngir tuub si dama doon ñëw ngir tuub si ñu daal koy tax daldi koy booleeg benn kii nu mu tudd as as ngóor benn benn benn waay boo xam ne lañ ko booleel ne ko na ko nag téye ko nga surveiller ko bu baax waaw nga surveiller ko bu baax nga téyel ñu ko ñu ngi ñëw ba ñu ñëwaat ndax waa ji bi waxee lool dane man comme nga nee nañ la moom nee na dafa ñëw ngir tuub si mu ne man innama jiitu musliman mu ne mankat kat ñëw ngir tuub ah nee na nag ah ba mu waxee lool gaa yi ne ko waa baax na comme que dangaa tuub si moom ñu takk ñu takk la ñu takk la ah Ghalib ne ko ibn abdullah in kunta innama ji'ta li tuslim falaa yadurruka ribaatu yawmin wa layla yeew la ak guddeeg guddi mooy bëccëg ak guddi mooy dañ lay yeew fii léegi nag garaawul mu ribaat mooy nga takk dem ci toolu yàlla xare ji comme que loolu la yow moom comme que bon wóorul ñoom ci seeni mbokk lañ leen lañ ñu yónni ngir ñu dem xare ñoom ñu dajeeg moom mu ne dafa tuub si ñu jàpp ko li gën a wóor kon nañu ko isolé du ñu ko rey quand même du ñu ko rey waaye nag ah bàyyi ko suñu biir du wóor ñu daal di koy takk boole ko benn waay ne ko nag garde ko ne ko nag bu fi jéemee toogal fi nga garde ko ba ñu dem fa ñu jëm ci seen ci mbokkam yi ba dellusi waa waat bu jéema nag di di di di def ay kii ay débat déet ngir dem ñoo na ko rek na nga gorbaat benn yoon nee après ñun ñu dem dem ba àgg alkadib bi ñu àggee ashiyatan ba'da al-asr ñu ngi àgg ngoon ak ngoon laata tàkkusaan moom mu ne fa ba'athani ashaabi ilay kan moo wax loolu mooy kiñ la wax sànk Jundub ibn Makiis al-Juhani mi ne fekke na ko nee sama bi ñu demee nag ba ngoon gi àgg ay côté après tàkkusaan léegi nag ñi ma àndaloon ar ma àndoon ñu yónni ma ne ma demal nga xooli nga xooli lan mooy waa fii nii ñu ñu yónni waa Banu Murra gaay yi demal nga xoolal ñu leen xool ñoom fan lañu ne mooy nan lañu tooge ndax balañ leen a song ndax est suñu plan bi kañ lañ leen ci ndax ñu ngi ci bàyyeeku nañ wala ñu ngi ci seeni garde nee ma daal di ñëw xaw xam nga nee na la après tàkkusaan la mooy kon timis gi commencé na dugg mu lëndëm mu ne ma daal di yéeg ci benn tund tall fa amattu ila tallin yutli'uni ala al-haadir fantabaxtu alayhi wa dhalika qabla ghurub shams mu ne ci laa dem nag bi ñuy ne demal yow nga mooy nga nekk aynan nga xoolal ñu est-ce que mën nañoo joxe laso ak ci lan nañu ne nee na ma yëg benn tall tall mooy benn tund moom ngay dégg tall Habib Tel Aviv Tel Aviv bi gaa yi wax tall Habib tall ak tall mooy tund boo xam ne ci laa yéeg yutli'uni ala al-hadir nga xam ma fa newee damay tiim seen ndox yi waxoon naa la que ne tribu yi yépp arab yi dafa nekk suuf soo xam ne su wow la mooy la vie da doon formé da doon kii à autour de foo xam ne ay oasis la walla ay ndox ay teen yoo xam ne dinañ fa mën a dund nee nag ma ñëw nag di yër seen ndox ma ñoom fa ñoo xam ne mooy seen ndox mi nee na ci tund woowu noonu ci laa newoon laata jant bi di sox nee na fa xaraja rajulun minhum am benn waay bu génn ci ñoom fa nadara fara aani munbatihan ala tall mu daal li may gis ala gis maa ngi nekk ci kaw ci tund wi noonu mais pas cee nekk mais da cee wiiru ci benn côté bi mais sauf que waa ji gis na ko fa qaala limraatihi waa ji ne soxnaam si inni la ara sawadan ala hadha talli ma ra'aytuhu fi awwal an fanzuri laa takunu alkilaabu tarat ba'da awayatik waa ji bi ma gisee mu ne soxnaan si ne ne ko man de gis naa benn silhouette ci tund wii ñu tiim silhouette boobu de gisuma ko fi woon ci bëccëg gi gisuma ko fi woon mu ngi commencé lëndëm nag seen naa ab silhouette foofu xoolal ndax est xaj yi ñoom dañoo yóbbu lenn ci sa sa ndab yi nee na mu daldi xool ne ko déedéet amul dara luma ma luma ma lu ma lu ma maa afqidu minha sama ndab yeeg la ma ci defoon dara jógewu ci da doon ragal naan amaana ab xaj moo taxaw nële nee na mu ne ko fa naawi lii nii qawsi wa sahmayni min lii mu ne soxnaam si jox ma jox ma ñaari flèche ak sama arc bi jox ma ko ak ñaari flèche ñaari xeej génnal ma ko ci sama mbar mi mu ne mu daldi koy jox mu daldi ma koy sànni ci sama faar gi la ma ko dóor nee na ma daldi koy dindi fa nazantuhu fa wada'tuhu walam ataharrak bi ma ko jamee ma daldi koy dindi teg ko te bougéwu ma mooy c'est sûr lii mooy paa faaru faar boo xam ne yére boo solul muy moo boona dem xare gis nañ ni doon soloo léeg-léeg dañ doon soloo bu bukkoom mu dindi ko daal di teg mu ne summa ramaani bil aaxar waa ji sànniwaat deuxième bi mu laa doon faamam mu daal di may dal ci sama mbagg mi nee na dindi ko daal di teg te bougé ma wala ataxarrak léegi nag waa ji wu fa qaala yi ama wallahi laqad xaalatahu sahmaaya walaw kaana rabi'atan la taxarrak mu ne soxnaam si ne ko maa ngi waat ci yàlla ne sama ñaari xeej yi ma sànni yépp dal nañu ko bu doon ne nit la koo xam ne day ñëw ngir di ñu espionner si am ku mu koo xam ne moo leen yónni ngir mu xool ñu al mooy talian di xool ngir mën a dal suñu kaw du ko du nit ku mel noonu ndax bu doon lii du nit ndax bu doon lool la koo waa ji dina bouger ndax sama ñaari xeej yi ma sànni yépp dal na te bougewul mu ne ndaw si fa ida asbaxti fabtaxi sahmaya fa xudihima mu ne ndaw si nag bu suba jotee boo xëyee na nga dem indil ma sama ñaari xeer yi comme ça bañ koo ñàkk nee na ñu bàyyi leen noonu man léegi mooy xelam dal fa amhal naa xatta ida raaxat rawaaxi rawa rawaay ra wa hatta ihtalabuu wa attanuu wa sakanuu wa dahabat atamatun min al-layli shannannaa alayhim al-ghaara fa qatalnaa wastaqnaa an-na'ama wa wajjahnaa qaafiliina bihi mu ne léegi nag ñu bàyyi leen nag ba ñu dal xatta ida raax ba ñëpp ñëpp laak ñu daldi tey dal seen seen fa seen gëléem yéeg seen nag yeeg seen kii xar yi jox nañ leen ñu naan ñu ñu ñu ñu ratt leen ba doyal daal di ñu ba sakkanu ñoom ñépp nag ñu dal nee guddi ñu ne teg nee nañu bàyyi ba atama min al-layli ba guddi gi ci guddi gi rek ñu daal di leen somm ñu rey ci ñoom ñi ñu ci ñoom jàpp ci ñoom ñi nga xam ne lañu jàpp ci ñi nga xam ne mooy ci ñoom ba gaa yi dal ba guddi gi dem ñu daal di leen somm rey ci ñoom ñi ñu rey daal jël seen Euh, jur yo daal di yóbbu nee na nag bi ñuy dem comme que ñoom ci ndox bi lañ newoon mooy foofu noonu du <laughs> ñi newoon ci ndox bi mooy ñiy garder euh, gàtt yi mais ñi ne ci biir dëkk ba nag mu ne bi ñuy dem xaw xaraja sarixul xaw mi qawmihim bi qurbina nee na naka la ñuy dem di womman mbiri rek waa ji nga xam ne mooy mooy mooy alerter gaa yi daal di leen alerter nee na wa xarajna siraan xatta namurra bil xaaris ibn malik ibn al barsa ñu romb al xaaris malik ibn al wa saaxibi ak ka nga xam ne moom lañ waxoon ne ko téye ko comme que ne dafa tuub si te wóorul ñu comme que ci ñoom la bokk ñu daal di koy jàpp mu ne ko téye ko fii bu ñu dëppee te bu fi jéemee jaay dara rek nanga ko rek léegi ñu ñëw romb leen daal di yóbbaale ñu ñëm ñu dem nee na wa ataana sarixu naasi gaa yi dikkal na nee na yi ni ñu bare woon fa jaa ana maa laa qibala lana bihi xatta ida lam yakun baynana wa baynahum illa batnul waadi min quday nee na yi daanaka mais waa banu murra ñoom ñépp a génn ñépp a génn mais ñu indi mais ñu ngi agsi nekk mbooloo moo xam ne ñun manuñu leen a takk tellement ci bari waay nee na ba ni nga xam ne lii mi suñu digganteeg ñoom gars yi mooy doy daf si nañu gis nga xuru xudayd bi moom rek a dox suñu diggante nee na alhamdulillah ba'atha allahu min min haythu sha'a ma'an ci saase buur yàlla daal di taw taw boo xam ne yónn ndox mu bari taw bu bari euh, nee na masuñoo gis avant loolu taw bu mel noonu nee na nag gis nga bi taw bi baree noonu ndox mi comme ko xur la mooy xur mooy foo xam day day day day day suufe mais mooy de foofu inondé suñu digganteeg ñoom inondé ci saasi nee na wajaa a bi ma la yaqdiru ahadun an yuqdima alay fa laqad ra'aytuhum na yanzuruna ilayna maa yaqdiru ahadun minhum an yuqaddima alay mu ne gars yi affaire bi arrêté seen course ci saasi mais kenn manula traverser ndox mi c'est trop risqué <laughs> nee na maa ngi leen di gis gars yi ñu ngi taxaw di ñu xool ñuy ñuy ñuy avancer mais manuñ ci dara <laughs> nee na ñun ñu ngi góor góorul def effort yu mag yoo xam ne ngir mën a avancer mais ñoom mënuñ ñoo mënuñoo agsi ci ñu nee nañu daal di gaaw di gaaw euh, daal di gaaw daal di dem noonu lañ leen rëcc euh, loolu mooy riwaaye bu imaam ibn Isaaq bi imaam bi nga xam ne imaam Ahmad moo ko jële ci moom léegi bu ñëwee ci bu saxiixayni bi bu saxiixayni bi wax naa la imaam ibn Isaaq mooy riwaayaam yi dafa bari lan la wax foofu imaam al Buxaari raxmatullah alayhi dane xaddatana Amru bnu Zuraara qaala xaddatana Hushaymun qaala xaddatanaa xusaynun qaala xaddatanaa abu dhabian qaala samictu usaamata bna zayd bna xaarisata radiyallahu anhuma yuxaddisu qaala bacatanaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ilal xuraqa min juhayna qaala fa sabbaxna alqawma fa hazamnaahum qaala wa laxiqtu ana wa rajulun min al ansaari rajulan minhum qaal fa lamma gashinaahu qaala laa ilaha illa allah qaala fa kaffa anhu al ansaari fa taantuhu bi rumxi xatta qataltu ila axiri al xadiis imaam al buxaari raxmatullahi alayhi mu la xaddasanaa nettali nañ amru bnu zuraara suñu sëriñ di Amr di doomu ku ñuy wax Zuraara mu ne xaddatanaa nettali nañu Hushaymun suñu sëriñ ñun di Hushaym qaala Hushaym mu ne xaddatanaa nettali nañu nettali nañu kan moo ne nettali aa ah, Xuseyn boobu ne nett la nañu Abu Zabiyan Abu Zabiyan moo ne sami'tu Usaama ibn Zayd ibn Haarisa moo ne dégg naa Usaama di doomi Zayd ibn Haarisa radiyallahu anhuma yuhaddisu muy nettali ne qaala mu ne ba'athanaa Rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy Banu Murra biñ la wax ne benn la ndax banu Murra min Juhayna comme li imaam ay Ibn Ishaq wax ci boo demee ci siiratu Ibn Hisham bim ne ghazwatu Ghalib ibn Abdullah al-Kalbi kalbu laysa ardu bani Murra fa asaaba biha Mirdas ibn Nahik halifan lahum min al-Huraqa min Juhayna Seydina Usaama al-Hibb ibn al-Hibbi di soppe yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di doomi soppe bi di seydina zeyd ibn xaarisa mawlaahu moom aleyhi salaatu mu ne yonent bi aleyhi dañoo yebal ila alxuraqa min juhayna ci alxuraqa te mbokk ci waa juhayna xuraqa nag ñoom benn benn benn euh, euh, kii la ab tribu la boo xam ne nu mu tudd ab clan la bu bokkoon ci waa Juhayna ab clan la bu bokkoon ci waa Juhayna dañ leen tudde Xuraqa comme li imaam Ibn al-Kalbi wax ndax xare boo xam ne dafa amoon seen diggante ak waa Bani Murra ibn Awf ibn Sa'd ibn Dhabian bi ñu xare boobu nag dafa tawoon gars yi daal di leen waaye daanaka incendier la leen incendie euh, waaye lakkalee nag mooy ay ay xeec yu bari yiñ doon sànni de telle sorte mel ni enfer ci kaw gars ndax ñañ ci rayoon ñu bari ci ñoom moo taxoon ñu leen di woo alxuraqa léegi. Euh, moom Seydina Usaama ibn Zayd kon ci sariya bu Seydina Gaalib ibn Abdillah wala Ubaydillah al-Laythi bi nga xam ne imaam ibn eh, eh, ibn Sa'd nee na sëriñam bi di imaam al-Waaqidi mu ngi xewoon ci weeru koor ci juróom-ñaareelu at mi ci gàddaayu alayhi salaatu wassalaam voilà mu ne ndax imaam ibn Isaaq am na beneen riwaaya bu mu ko bu mu ko bu mu ko soloo boo xam ne imaam ibn Isaaq dana haddathanii shaykhun min aslam an rijaalin min qawmi qaalu ba'atha rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam Ghaalib ibn Ubaydillah al-Kalbi thumma al-Laythi ilaa ardi banii Murra voilà wa bihaa Mirdaas ibn Nahiik haliifun lahu min banii al-Huraqa mu ne xaddatani imaam ibn Isaaq ne nettali na ma shaykhun min aslam benn sëriñ bu bokk ci waa aslam loolu mooy koo xam ne xamuñu ko an rijalin min qawmi mu jële ci ay góor muy yeneen majhul ci ay seen ñooñ mu ne alayhi salaatu salaam dafa yónni woon Gaalib ibn Ubaydillah al-Kalbi thumma Laysi ci suufu Bani Murra fekk fa Mirdaas ibn Nahiik nekkoon allié waa Bani al-Huraq Seydina Usaama kon bu ñaatee ci saxiixu imaamul Buxaari rahmatullahi aley mu ne ba ñu demee ba ñu yónnee foofu bañ ñu fa yebalee ba ñu aleyhi salaatu salaam yebalee foofu mu ne fa sabbaxna al xawma fa hazamnaahum ñu daldi sa suba ga lañ songu gaa yi fa hazamnaahum ñu daldi leen ñu daldi leen boom xaala mu ne wa laxiqtu ana wa rajulun min al ansaari rajulan minhu nee ma dajeeg man ak benn góor ci waa lansaar ñu dab benn waay ñu dab benn waay mu ne ma dajeeg man ak benn góor ci waa lansaar benn waay ah, am na ci benn beneen riwaaya boo xam ne dane mais waa ji bokk na ci ji gënoon a tar ci ñun bi ñu leen songee noonu gaa bu ñu so ñoom ñoom mooy bu ñu dajeek ñoom ci xare waa ji vraiment ku ñu sonaloon la te ñoom bu ñu dëppee mooy moo doon nekk ci kanamu gaay ginoon ñu sonal te bu gaay replié wu moom moo leen di aar mooy nekk ci ginnaaw di leen défendre nee na mag benn ansaar yi ñu daal di koy dajeek moom nag bi nga xam ne ci lañ ko muur na bi lañ ko wër mu xam ne moom jeexal na qaala mu ne laa ilaha illa mu ne laa ilaha illa amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku buur yàlla mooy mu daldi tuub mu ne naka la ko wax rek fa kaffa anhu l ansaari ansaari bi radiyallahu anhu daal di koy bàyyi daldi di effacé moom bàyyi waa ji ndax waa bi ñuy xeex ak ñoom da di ay yéeféer lañ léegi nag même bu dee ne rey na ci ñun ñu bari te buñ leen toppee it moom bokk na ci ñu gën a sonal mais dem nañ ba jekk ko mu ne laa ilaha illallah ah ansaar yi bi bàyyi ko waaye fataantuhu sayna Usaama radiyallahu anhu nee na ma daal di koy jàmman bi rum ak sama xeet xeej hatta qataltuhu ba ni nga xam ne ci laa koy faat ba ni nga xam ne ci laa koy faat xaala léegi moom mu ne léegi xoola riwaa imaam al Buxaari bi après dafa dem direct ci bam ba ñu delloo ci yonent ma lay saat saat kantaa riwaaye imaam al bi bi nekk ci Dalaa'ilun Nubuwwa ak moom it bi mu solo dane keroog keroog Seydina Xaalid ibn Abdillah bi nga xam ne ci la ko yonent ma lay saat saam def mu jiite gaa yi ànd ak mbooloo mu bari ci saxaaba yi radiyallahu anhu nee bi nga xam ne ci la jege ñu ngi ñëw ci riwaayu imaamal Buxaari bi ndax dafa tënk lool bu imaamal Waaqidi bi moo gënal gudd gis nga nettali imaamu Ibn Sa'd bi ñu wax sànq dangaa mais boo est du beneen beneen xew-xew ndax xaw na wuteeg lii de dañ naan la man na bañ a wute sax mooy dadi ne bañuy nettali daa am loo xam ne dañ ko ci tëb comme imaamal Buxaari ni mu def nii imaam al ibn Isxaaq biñ la wax sànq ne dana xaddasani shaykhun boobu noonu moom wax na fa ne waa ji qatalahu Usaama ibn Zayd wa rajulun min al ansaar ne waa ji ñuy wax fii mooy ki imaam ci Seydina imaam ibn e, imaam al Buxaari solo ci Seydina Usaama mu ne maag ansaar yi ko jegee mu ne laa ilaaha illallaah ansaar yi bi ba man ma daal di koy rey loolu imaam ibn wax na ko. nee na qatalahu nee na kooku noonu nan la tuddoon mu ne mooy mirdaas ibn nahik la tuddoon qatalahu ki ko rey mooy usaama ibn zayd ak benn waaye ci wàllu ansaar yi waaye li gën a dëgër li gën dëgër mooy ne du aayu ansaar yi bi reyu ko usaama sayyidina usaama moom ci boppam moo ko rey moom la léegi imaam al-Waaqidi nettaleen bi mu ne sayyidina Gaalib ibn Abdillah mi bi nga xamante ne nii moom ci la ci la ci la ci la deme ah ci la deme dafa def benn discours dafa def discours ne ndax bi mu agsee foofu noonu ci waa ju waa Bani la dafa yónni at-talaa'i'a a raja'u fa axbaruhu dafa yónni ay gaay ñu dem xoolal ko ay mission d'observateur ñu xoolal ko le terrain observer ko noon bi summa raja'u gaay mujj gi ñu daldi bi ñu agsee ñoom ña ko doon xoolali fa axbaruhu ñu daldi koy xabaar léegi nag wax ko information yi mu ne fa aqbala ghalibun mu daldi dëgmal ci ñoom ba ñëw ba agsi foo xam ne mooy bu xoolee dina leen gis xatta ida kaana bi mandari al ayni minhum laylan wa qad ixtalabu wa hada'u nee bi ko gaay joxe information yi mu ñëw ba jege waa banu murra fiñ ne dañ koy wax tamit ñoom imaam al-Waaqidi nee nañ Mayfaa nee nañu Mayfaa la woon mooy que mooy dañuy wax sariyatu euh, moom imaam al-Waaqidi moo ko wax euh, euh, Abdallah ilal Mayfaa ne mooy bërëb boobu rek li gën a dëgër mooy boobu mooy Xuraqa bu bi nga xam ne mooy bu Juhayna bi nga xam ne kon ci la agsi ba agsi bi ko observateur yi ñëwee wax ko xabaar yi jox ko information yi ci noon yi mu daal di ñëw ba foo xam ne dina gis ñoom fi ñu nekk bu xoolee gis leen distance loo xam ne bët dina ko gis mu ne fekk ñoom ratt nañ seen kii nekk seen seen gëléem yeeg seen nag yi ba dal di waajal nag nelaw mu ne qaama fa xamida wa athna alayhi bima huwa ahla thumma qaal mu daal jóg sant yàlla daal di koy bàkk ba pare moom seydina Ghalib ibn Abdillah mu ne amma ba'du fa inni usikum bi taqwallahi wahdahu la sharika la eh, lii moo gën gudd bu imaam al Buxaari moom wax nañu sax avant lan moo xew ci riwaay imaam al Waaqidi bi mu ne amma ba'du ginnaaw bi mu sante yàlla daal di koy bàkk mu ne leen amma ba'd fa inni man usikum maa ngi leen di dénk bi taqwallahi ci ragal yàlla waxdahu moom dong la sharika lahu bu ko bu amul leen dara luñ koy bokkaale wa in tuti'uni te ngeen topp ma wala tu'suni te bu leen ma leen topp li ma leen di digal ci xare bi moy tamit li ma leen di digal wala tuxaalifu lii amran bu kenn ci yéen wuteeg benn digal bu ma fi jox fa innahu la ra'ya liman la yuta ndax kat kenn amul pexe kenn amul xalaat ki nga xamante ne nii moom kenn du ko topp ndax bu dee ne kilifa goo xam ne lu mu wax kenn du ko faale ça ne sert à rien voilà la ra'ya li man kuñ dul topp amul xalaat ndax mu joxe xalaatam ak mu wax moo yem ndax du toute façon lu mu wax gaa yi duñ ko def mu ne summa allafa baynahum ginnaaw gi mu daldi boole seen diggante ñi mu àndaloon ñi le ñi ko alayhi salaatu wassalaam yónni woon mooy ñi mu àndaloon ci sariya boobu summa qaala mu ne yaa fulaan anta wa fulaan léegi mu nan la leen boole mooy mu def kom ni yeneen bi alayhi salaatu defoon ci fraternisation bi Médina ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam mu jël diw boole kook diw ne yaa fulaan diw anta wa fulaan yow ak diw yéenay ànd nekk leen benn ci xare bi wa yaa fulaan anta wa fulaan laa yufaariqu kullu rajulin minkum zamiila alhamdulilah bu kenn nag ci yéen ma boole nii bu kenn daal di tàqale ko ki ma ko boole wa iyaakum an yurfa ilayya ahadun minkum fa aqulu ayna saaxibuk fa yaqulu laa adri mu ne nag maa leen di di maa ngi ñu andil ma fii fii di ma clamer ma euh, naan ma diw manaan manaan ki ma ki ma ko boole loon ana diw ana ki ma la boole loon nga naan ma xaw ma loolu bëgguma ngeen def ko na ngeen nekk benn ta boo leen tàqale ko wa ida kabbartu fa kabbiru léegi nag xare bii ñu jëm bés bu ngeen kom comment jiite bu ngeen déggee ma takbiir bu ngeen déggee ma takbiir rek takbiir leen waaw léegi nag loolu leen defal discours woo leen ci unité ndax booy demub xare boo xam ne ku nekk lu ko neex lay def mooy yéen moom perte ngeen te demagu ngeen fenn nee nag bi nga xam ne ci lañ leen songu ka seen symbole keroog mooy amit amit comme lañ doon wax yaa Mansuur amit amit loolu yàgg nañ koo gis moom lañ doon wax mooy seen shi'ar mu ne nag wa xaraja usaamatu fi isri rajulin minhum ci la seydina usaama ibnu zayd génn doon dàq benn waaye ci ñoom yuqaalu lahu nahik ibn mirdaas boo xam ne ñu ngi ko doon wax nahik ibn mirdaas imaam euh, al-Waaqidi loolu wax ne nahik moom dafa juutal tur bi ne nahik ibn mirdaas la tuddoon waaye eh, li gën a dëgër mooy imaam ibn Isaaq wax ne Mirdaas ibn Nahik noonu la tuddoon mais pas euh, pas pas pas pas contraire waaw Mirdaas ibn Nahik loolu mooy li nga xamante ne mooy li gën a dëgër imaam al-Waaqidi moom nee na Nahik ibn Mirdaas am na par exemple ibn abi aasim moom dane mirdaas alfadaki la tuddoon mirdaas alfadaki waaye loolu lépp li gën dëgër mooy li nga xam ne mooy mirdaas ibn nahik comme ni ko imaamul maghazi waxe imaam ibn isxaaq ibn yasaar rahmatullah alayhima léegi mu topp waajooju fa abada waa nag mooy mu topp ko waa sori fa qaala hu amiruna nee nag bi mu sore mooy ñépp kii léegi euh, Ghalib ibn Abdillah radiyallahu anhu daal di laajte ne ayna Usaama bi mu gisee nit ñépp léegi ñépp wax mu xool ne ayna Usaama mu ne ana Usaama ah léegi gisul ken ñu ne ah Usaama de moom gisuñu ku ko booloon mu ne Usaama gisuma nee na fa jaa ana ba'du sa'a min al léegi nag moom mu guddee ñëw ci guddi gi mu ne bi mu ñëwee fa laamahu amiruna ah Seydina Ghalib ibn Abdullah daal di koy yedd nag ne ko lii yëpp waxoon naa leen ne lu mel nii bu ko def waxoon naa leen bu fi kenn sori dee nekk leen dee leen ànd fu ngeen kii bul bu ma bu bu ma ñëw di laaj kenn ana diw mi nga boole woon nga naan xaw ma fa mu nekk yow yaa ngi nii def nga ko léegi mu koy yedd ci loolu Seyna Usaama nag di mooy euh, bon joxe ngànt mooy du lu ma tey kene lii nga digle ma def lu ko lu ma neex mu ne ko inni xarajtu fi isri rajulin minhum hatta idha danawtu minhu wa lahamtuhu sayfa qaala laa ilaha illa fa qaala amiruna aghmatta sayfak Seyna Usaama nag di ko jox ngàntam ne ko noo ne ko euh, boo gisee ma kii daa am benn waay bu ma toppoon ci ñoom yéeféri léegi euh, bi ma ko toppee nag ba jege ko ma yëgati sama jaasi ba tiim ko mu ne laa lool illallah léegi nag ah Ghalib ibn Abdullah radiyallahu anhu ne ko ne ko waa bi mu waxee lool moom est-ce que est-ce que dugalaat nga sa sa sa sa jaasi sa jaasi ji sa mbar mi j'espère defoo ko daal xaala Seydina Usaama ne ko laa ne ko déedéet dugalaatuma de wallahi ma fa'altu hatta awrattuhu sha'u ne ko déedéet waat naa ko ci yàlla <laughs> dugalaatuma lu dul ne mosal naa ko dee de nee na nag ñun ñépp ñu ne ko nag bi sa wallahi ma sanaat wa jitta bi taqtulu imra'an yaqulu laa ilaha illa allah ñun ñépp ñu waxandoo ko benn ne ko mii ne ko nag Usaama nag li nga def ñaaw na de yow dangaa rey nit koo xam ne nee na laa ilaha illa allah ha yow loolu nga defu sànq gars yi nee mais ñu topp ko ñun ñëpp di ko wax fa nadima wa saqata fii yaday nee na mais mu mujj bay rëcc loolu noonu mu mujj amatul benn noonu mooy koo xam ne da ngay dañ naan wuu keroog moom damaa mujj rus sincèrement mu ne léegi nag fastaqnal ghanama wan nisaa wa dhurriya léegi ñu daldi yóbbu seen seen ñu gañe leen yóbbu seen jur yi seen jigéen ñi ak seen famille seen njaboot yi mu ne keroog li nga xam ne mooy ba léegi riwaay imaam al-Waaqidi la boo demee ci Maghaazi bu imaam yi waaqidi ko fekk ak Dalaa'ilun Nubuwwa bu imaam al-Bayhaqi mu ne keroog bi ñu partagé butin de guerre bi ku nekk ci ñoom mu ngi amoon dix gëléem kon de bari woon na wala lu ko jege ci ay ci ay loo xamante ne ay gàtt lañ léegi xam nga lii mooy riwaaye imaam ibn euh, euh, al-Waaqidi bi kantaa riwaaye imaam al-Buxaari biñ ñëwoon sànq xam nga boobu mooy mooy waxulam moom nan la ko nan la Seydina Usaama waxee ñim àndaloon ba gaa yi di ko yedd waaye bi nga xam ne nag ci la ci la ci la ci la ñëw ci yonent mi alayhi salaatu salaam am na ci yenn riwaaye nit ñi ñoo ko wax ñoo ñëw na yonent mi alayhi salaatu salaam ah dafa rey nit koo xam ne dane laa ilaha illa allah am na ci woo xam ne yonent bi aleyi salaatu salaam comme biñ ne nii voilà xam nga bii dane fa lamma qadimna balagha dhalika an-nabiy sallallahu Usaama nee na bi nga xam ne ci lañu agsi dellu ci Medina ala saakini afdalu salaatu wassalaam mu ne ci la ko ci la ko xabaar bi daal di koy dikkal moom aleyhi salaatu wassalaam fa qaala lii mu ne ma yaa usaamatu mu ne ma yaa usaama aqataltahu ba'da ma qaala laa ilaha illa allah nee na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ma yaa usaama kaay <laughs> moom woolu ko bam ñëw mu daal di koy woolu bam ñëw mu woolu ko ba mu ñëw mu ne ko aqataltahu mu ne ko Usaama danga ko rey ginnaaw li ma nit ñi wax dëgg la yaa Usaama tu yow Usaama qataltahu dangaa rey nit waajoo bi ba'da maa qaala ginnaaw bi mu laa ilaaha illallaah def bi mu seedee baatu seede yi nga xam ne moo tax ma ñëw umirtu an aqtula an-naasa hattaa yaquulu laa loolu la alayhi salaatu wa salaam boo demee hadiis yi bii mii may wax ak gi mel ni ñoom yépp boo demee ci muqaddima imaam muslim ibn al-Hajjaj kitaabul imaan yi di nga ko fa fekk boobu mu ne ko yow ndax dangaa rey waa ji ginnaaw bi nga xamante ni nii moom la wax laa ilaha illa nee na ma ne ko qultu ya rasulallah innama kaana muta'awwidan ne moo waa ji yonent mi alei sat u waa ji da ko waxoon rek ngir daw jaasi yi ma ko doon moo tax ci beneen riwaay mu ne xaalahaa xawfan min as-silaah mooy ne dafa bëggoon a muslu ci jaasi ji ma yëkkati tiim ko rek moo taxoon mu wax ko mais kooku dëgguwul ci moom yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ko jàpp ko di ko répéter aqataltahu ba'dama qaala laa ilaha illa allah fa ma zaala yukarriruha alayya xatta tamannaytu anni lam akun aslamtu qabla dhalika al yawm allahu akbar allahu nee na mais bi ma joxee sama kii bi neg noon waa ji da doon non waa moo ko tey da doon non dafa bëggoon a kese mais waa ji lim ñu def rey ci ñun ñu bari ma ñëw ba tiim ko mu naan ma laa ilaha illallah mooy la non du ko def rek ngir mucc ngir mucc ah yeneen alayhi salaatu salaam ne ko mane ndax danga ko rey ginnaaw bi mu ne laa ilaha illallah nee na deñul di ma ko répéteel di ma ko répéteel ba ma mébét ne ay waay waay lii de <laughs> an lam akun aslamtu qabla dhalika al ah, lii de ma mujj mooy li ma mas def ci lu baax yépp ma commencé di rëccu ne loolu xoolal li ma def pas di rëccu lu baax li ma def mais jëf jii ma def maa ngi ciy rëccu comme si ma bëggoon këne tey ma judduwaat comme tey mais tekkiwul ne mooy këne moom day day day day day mëbët nekk jullit tey ginnaaw li non mooy mu ngi mëbët may mëbët këne mu ngi mel ni mooy li weesu woon li ma def noonu buur yàlla daal jàppe ma ci instant bi ko yonent ma saab saab wax tëggaat ma mel ni ku beesaat yooyu yëpp mooy faaseel ma ko moo tax am na ci benn riwaaya boo xam ne yonent mi alayhi salaatu salaam dane ko afalaa shaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqaalaha am ne ko yow est dangaa xotti xolam moom yow mi dangaa ne moom da ko waxoon rek ngir rëcc yow est-ce que xotti nga xolam yaa xotti xolam ba xam ndax li mu wax noonu xol bi li mu wax noonu dëgg la ci moom walla déet est yaa ko def est-ce que xotti nga xolam ba xam ne waa ji waxul dëggam déet waaw akbar ndax allahu yatawalla sarair nahnu moom li ñut ci yow mooy az-zawahir ñun kullifna bi-zahir wallahu yatawalla sarair mooy nit moo tax il faut pas commencer di jàpp nit ñi naan diw boo demee diw mi naafiq la rek kii sûrement naafiq la quoi non yow loolu loo ci xam loo ci xam koo xam ne waa ji mbubb mi mu sol la ne ci poos bi ubb na la nan ngay mën a taxawe naan li nekk ci xolam moom nii boo demee naa fiq la rek yii muy def nii xam naa gëmu ci dara kan moo la wax lool moo tax say naa xam nga lii nii lii nii koo ko wax ku nekk danaan la waa ji boo moywul da koo wax ngir lan ngir mucc mais loolu ñun yàlla àtte loolu ñu lool kat mais mënoon na dëggu di mënoon na nekk ku dëggu man na nekk ko dëggu léegi ko dëggu naam dëgguwul lool digganteem ak boroomam la bul gis nit di def dara nga naan waa ji xam naa gëmu ci dara day def yu fi naafiq bëgg gaa yi gaa yi jàpp ko jàpp ne ku baax la rek loolu yow mënoo ko wax loolu mënoo koo wax moo tax yeneen ci alei satu salaam ne ko afala shaqaqta an qalbi mais mënoo woon a xotti xolam ba xam loolu ngay wax naan da koo defoon ngir ni ah ah afala shaqaqta an qalbi laa ilaha illallah ndax lan ooy wooy man de yéem mu ba mu dem bari man de bëggoon naa sama l'islam renouvelé waat tey ndax lislaam day dindi li weesu woon waaye pas ne euh, que euh, euh, man daal sawaay la ma newoon ci l'islam non que man kon kon kon man dama doon mébét bañ a nekk l'islam avant ça mooy ne mooy gis nga tamit li mu def gis na li yonent mi alayhi salaatu salaam di wax nii mooy bu ko peser li jot a def ci lu baax danaan yii bàkkaar lii mooy nit ku baax mooy doo tuutal bàkkaar doo tuutal bàkkaar ndax tuutal bàkkaar mooy tax nit ki ndax nit ku baax bu defee benn bàkkaar day jàpp ne montagne la moom mu toog ci suufu montagne xam nga montagne bi ni mu la tiime nga naan lu mag lii lépp maa ko def ci bàkkaar waaye nit koo xam ne nag dese naa baax bu defee bàkkaar day koy mel ni wenn weñ wu ko romb ci bàkkaar bi mu ëf ko rek faxas ko mu jàll laa ilaha illa kon loolu la ko alayhi salaatu wassalaam wax de hein léegi <laughs> loolu la ko alayhi salaatu wassalaam di wax nee na mu naan ko aqataltaha ba'da an qaala laa ilaha illa allah est-ce que danga koo rey ginnaaw bi mu ne laa ilaha illa allah nee na fama zaala yukarriruha alayya hatta tamannaytu anni lam akun aslamtu qabla dhalika al-yawm ba may mébét nee na dañul alayhi salaatu wassalaam di ko teg di ma ko répéter ndax danga koo rey ginnaaw bi mu ne laa ilaha illa allah yaa usaamatu yow usaama ndax danga koo rey ginnaaw bi mu ne laa ilaha illa allah yow usaama ndax danga koo rey ginnaaw bi mu ne laa ilaha illa allah moo tax ci benn réew beneen riwaay mu ne ko fa maada tafaalu bi laa ilaha illa allah fa kayfa tasna'u bi laa ilaha illa allah ida atatka yawma alqiyaama Allahu akbar yeneen ci daal lay saab sa am na ci benn riwaay mu ne ko yow Usaama maa ngi lay laaj ana nan ngay def bu waa ji bu dikkalee laa ilaha illa allah bu ko ëndee yawmal qiyaam nan ngay moom waaw akbar bi laa ilaha illa allah idha atatka yawmal qiyaamah nee na yonent mi salaam dama ko wax ba ma ne ko yaa rasulallah astaghfir lii ma ne ko yonent mi salaam ñaanal ma jéggal nee na teewul mu naan ma kayfa tasna'u bi laa ilaha illa allah fa ja'ala laa yazidu ala dhalik dañul di yokku nan ma nan ngay def nan ngay def boo Allahu akbar ñaatatat nan ngay def ak laa ilaha illa allah bu ko indee yawmal qiyam nan ngay def ak laa ilaha illa allah bu ko indee yawmal qiyam boo tax ci riwaa imaam al Buxaari bi ah, imaam ah, eh, al ibn ibn ibn bi nekk ci riwaay bu bi siiratu Ibn Hisham nee bi nga xam ne ci lañ ko rey mu ne bi ñu agsee fa qad fa ba ma ko rey fa lammaa qadimnaa alaa rasuulillah axbarnaahu xabara ñu ñëw ci yonent mi alayhi salaam ñu nettali ko xabaaram fa qaala yaa Usaama man laka bi laa ilaaha illallah mais yow Usaama yow laa ilaaha illallah nan ngay ak moom yawmal qiyaama nan ngay def moom qultu yaa rasuulallah innamaa qaalahaa ta'awwudan bihaa min al de ne ko yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa koo wax ngir mucc ngir mucc na mu topp faman laka bihaa yaa Usaama fa walladi ba'athahu bilhaqqi maa zaala yuraddiduhaa hattaa alayya hattaa la wadidtu anmaa madaa min islaami lam yakun wa inni kuntu aslamtu yawma idin wa inni lam aqtul akan waay waay mu deñ dul di ma ko répéteel ba may mébét ne euh, li romb ci sama lislaam mu bañoon a nekk ba nekk ba may mébét que ne woon ne keroog laay door a tuub que ne lan moo tax muy tuub lool que ma wa mooy ma tuuboon sama lislaam ma fekkoon koo xam ne wa inni lam aqtulu que ne man ci sama lislaam defuma woon bàkkaar mooy reyu ko woon nii reyu ma woon waaj ah nee na qultu anzirni ya rasulullah man na ko yeneen saa saa may ma beneen kii mooy may ma ab chance. u'aahidu llah an la rajulan yaqulu laa ilaha illa mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam maa ngi lay jëlal di la waatal di la jëlal en sa borom que ne dootuma rey benn nit boo xam ne nee laa ilaha illa allah mooy ab jullit jamais plus grand jamais léegi kay c'est fini ku ko waxati moom loolu maa ko jël seede ci yow alayhi salaatu wassalaam yonent mi alayhi salaatu wassalaam ne ko taqulu ba'di ya Usaama waxal ne après man ndax def nga koo pare mu ne ko qultu ba'daka sa ginnaaw waaw ah, ah, léegi mbokk yi léegi eh, laaj bi mooy waaye ñun mooy imagine lii ak li xew léegi ñaata jullit ñooy rey ñaata jullit par bés ci suñu jamono ñaata jullit ñooy massacrer ñaata jullit par par jour xoolal kii nga xam ne yonent mi alayhi salaam moom la gënoon bokk na ci ñi mu ginoon a sopp Seydina Usaama ibn Zayd alxibbu ibnul xibbi mu def lii mu topp ko naan ko kayfa tasna'u bi laa ilaha illa allah ida atat biha yowm alqiyaama nan ngay def ak laa ilaha illa allah aqataltahu ndax danga koo rey ginnaaw bi mu waxee laa ilaha illa allah di ko répéteel topp ko topp ko ba moom muy rëccu naan aka neexoon waaye ma judduwaat tey dugg ci nekkaat ku dóor dugg ci lislaam tey fekkoon ma nekk ci lislaam te doonuma woon def doonuma woon def jëf ji ñun ngay gis jullit bu rayut jullit ñëw ci jàkk dóor fa bomb tëll ga ay massacre wu àjjuma nga ne allahu akbar bëm foog ne yow def nga li gën ci lu nit def bés boobu jàpp ne ab shahid nga sa ñala commandité di la ñaanal di la ñaanal nga dem firdawsil ala waay waay gars yi loolu est-ce lii du contradictoire loolu ak du ñàkk a xam sunnaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kadhalika kuntum min qablu fa manna allahu aleykum fatabayyanu ndax naka nii rek ngeen meloon képp koo fi tax nga bañ ko ba naan kii jar naa dee xalaatal sa démb waa joo xam ne ci bistro yi la doon ne caaxaan la doon def délinquance bu ne def na ko fi casier judiciaire am plein mu xëy suba nee na ne gis na tuub na même jullit la woon mais tuub na ci yooyu tax na mu mere ay nit ba jël ay bomb daal di leen koy tëll daal di leen éliminer wala ay kalash ratatat mete leen ñu daal di faatu daal di leen mete gaa yi daal di faatu est ce que waa jooju noonu yaakaar nga ne moom li muy def noonu la mooy ñi noonu ñëpp mais mais <laughs> kooku kooku kooku est ce que dégg na li yonent bi alayhi salaatu salaam wax Seydina Usaama hein est dégg na loolu nga mese leen alxuraan ne kazaalika dina ñëw ci nettali bu mel noona kazaalika kuntum min mais naka nii def loolu lépp sa casier judiciaire ñaata délinquance yow sa délin ci délinquance nga doon nuur nga nuqee ko nuur ñaata banque nga braqué ñaata ay nit ñu doon nelaw nga nga daldi nekk ci seen kii nga ñëw fekk leen seen néeg ñaata doomi jàmbur nga tooñ léegi yow boo ci bu yàlla defee nga génn ci est-ce que tax na léegi yow ña ci newoon nga mere leen dem ray leen est-ce que bu ñu la rayoon avant boobu yow di nga mën a ne ne sa tuub ki nga wax dinga ko man mooy kazaalika na ko noonu kontum ngeen newoon min qablu lu jiitu lu jiitu woon loolu nii ngeen meloon koo fi dégg muy wax avant nekkoon na ci espèce de rire de ignorance fatabayyanu mais léegi monde bi moom gars yi dañuy rey gars yi bakkan yi comme ay bakkan yu weñ ñu daal di koy tudde nag ci sabilillah lañ ne te ñoom ñoo gën a rafet lim jëf yaraw na ahsana ma yatu ma ma aqbaha na yatuunahu xasana li sayyidina Zaynul Abidin waxoon rey gars yi ba pare jàpp ne yow li gën a li nga def noonu nga jàpp ne mooy li gën rafet mystère kawteef kawteef lii ko fi xaw léegi bi moo tax Seydina Usaama radiyallahu anhu ginnaaw lii gis nga ginnaaw lii entre saxaaba yi temps yooyu li doon xew yoonam newu ci woon kenn manul woon a wax a wax a wax a wax ba mu far fenn ndax lii mu jëloon ak yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko man de toute façon dootuma rey mu ko te jël naa ko pacte ci sa borom yow alayhi salaatu salaam kën a dootuma ay ku waxati laa ilaha illa allah mu ne ko baat yi ndax def nga koo pare sama ginnaaw kay xanaa mu ne ko wax moo tax dara xam nga am na xam nga l'islam am na fu lay permettre loolu wa in taifataani min al muminina iqtatalu fa aslixuu baynahuma fa in baghat ihdaahuma ala al uxra fa qaatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah suñu boroom dane yéen suuratul xujuraat yéen ñi gëm yàlla bu ñaari kuréel ci jullit ñi jàppante nekk ci tension fa bay na baynahuma ci xare xeex ak tension fexe leen ngeen yëwanal seen diggante ngeen def ay pourparlers te bañ a faral kenn def ko ngir yàlla seet ci yàlla kese ndax kuy àtte du màtt kii di di di raay ki ci des di bëmbax ki ci des déedéet mu ne léegi bu ngeen defee loolu ngeen négocier ba sonn mais kenn ki féeteeru na man sama yoon newu ci damay continuer benn kuréel bi mu ne bu boobaa coaliser leen ak ñi mu ko àtte ñi mu ko jotee loon ngeen dal ci kaw ñoom bu ngeen dalee ci seen kaw mooy xeex naa man nga leen a rey bu boobaa buur yàlla moo daganal loolu mais lu mel nii ñun est-ce que loolu def ñun ay innocent la ñuy la ñuy éliminer xam nga ma ñëw ne fii bon fii mosquée chiite la ni may def naa ko naa leen éliminer foo ko te mais tegoo ko fenn tegoo ko fenn ñii chia yi ni ma leen ñii xaaral dem jouru ajjuma gaa yi julli nga dóor fa bomb xam nga yow wala nga ne gaa ay suufi lañ ñii ay ay ay jahala lañ ay ahlul bid'a wal ahwa lañu li may def bàyyi ba ñuy kii nga dem daldi leen roose ñu jeex mooy loolu mooy problème bi loolu moom la la lislaam wax mais waxu la loolu mais waxuma la dara mooy ñi nga xamante ne rek dañoo ñëw ci dëkkub jullit bi xam nga waxoon nañ la problème ki mooy yéeféer yi ñaata catégorie moo am yéeféer bi nga xam ne moom muhaarib la muhaarib la koo xam ne day xareek yow koo xam dafa nekk en état de guerre ak yow ak ki nga xam ne moom muahad la mooy boroom mooy réew mi ñoo ko jox ñoo ko jox benn comme bu doon tey dañ naan ñoo ko jox ak passeport wala ñoo ko jox lu mel noonu ak koo xamante ne nii li ñu koy wax mooy waajoo xamante ne nii dafa nekk zimmi zimmi zimmi mooy koo xamante ne nii dafa nekk dafa nekk ci euh, euh, dëkk réewu jullit ñi ci réewu jullit ñi fa la ne nekk ki nga xamante ne nii moom ah, yéeféer la mais ci biir réewu jullit mi lay dëkk kooku mii la ñooñu ñëpp dañoo am seeni àtte yonent sallallahu alayhi wasallam xadiis bu ne ci Sahih Imaamul Buxaari mu ngi ci kitaabu diyaat biñ la doon wax sànq mu ne képp koo xam ne dafa rey koo xam ne muahad la koo xam ne dafa am mooy dafa wa réewum jullit mi ak toloo waxoon nañ la du réewum jullit mi rek ko mën a joxe mais kenn. ci jullit yi man nag ne comme la sayyidatu kii defoon Ummu Hani ba nga xam ne ci lañ ubbi Makka fathu Makka mu daal di ñëw ne moom moo yiir diw moom moo yiir diw ndax Seydina Ali ibn Abi Taalib da ko doon bëgg a rey mu ne moom moo ko yiir ya ñu wax ko Yonent bi alayhi salaatu wa mu ne ko ajarna man ajarti yaa Ummu Hani bu ko kenn rey mooy kenn ci population bi man na ne diw maay tuteuram même bu dee yéefar la bu boobaa kenn ñemewu koo def dara kenn ñemewu koo def dara bu boobaa kenn ñemewu koo def dara bu boobaa kenn ñemewu koo def dara yonent mi alei saatu salaam képp ku rey ku mel noonu lam yara raihatal janna wax ko ñu jullit sax de koo xam ne bi yéefar la bu ne ci dëkk bi bu doon tey exemple tey loolu mooy koo xam ne comme ñu ne Arabie saoudite koo xam ne moo xam ab américain la moo xam ak français la moo xam boo xam ne gëmul mu daal di koy jox li nga xam ne li nga xam ne mooy passeport ngir mu ñëw ci dëkk bi kooku fekk mu nga fa képp ku ko rey yonent ma ne sa sam ku même loolu la wax ku ko rey kooku xetu ajjana doo ko xeeñ te xetam quarante années boo ko doon dox di boo ko dandoon foofu diñ ko am diñ ko xeeñ loolu wax de ci kitaabul euh, kii diyaat mu ngi foofu sax imaamul Buxaari lan ngay xalaat nag kon ci rawib julli gis nga Seydina Usaama moo tax léegi booy xool moom la sëñ bi wax wala tuaadi man raahu man raa faahu yaquulu bu ma juumul nañu ko waxati laa ilaha illa mu ne bul noonoog mukk waxuma la ak rey bay àgg ci rey mais bul noonoo ak koo xam ne gis nga gémmiñam ay tuñam di tudd naan laa ilaha illa ku mel noonu moom mu ne Cheikhul Xadim radiyallahu anhu ku mel noonu bul sax noonoog moom waxatuma laa di ko rey bu dee ne kii moom xam nga kii kaam dag naan noo waa ji moom la doon làqatu quoi kii moom li say naaw saama wax a ci ne waa ji la doon bañ a dee mais bu dee kooku la alayhi salaatu salaam wax ci lii lan ngay xalaat koo xam ne moom ci la judd ci l'islam bi la judd ñu xame ko ci mu de lépp mu nekk nga ñëw daal di koy éliminer parce que bokkul ak yow façon interprétation bu ngeen am ci texte yi ba xattaa sax ab firqa la ci firaqu dàll yi yow yow est yaay tëb en tant que benn kii ne man maa koy rey non non boo fi reyee nit dañ lay jàpp kil la laa wax jullit boo fi reyee dañ lay jàpp def la noonu kon loolu la alayhi salaatu wassalaam wax Seydina Usaama malgré li koy sopp lépp voilà Allahu akbar Allahu Allahu akbar kon nag kon nag ah jar nay bàyyi xel de jar nay bàyyi xel de bakkan yi gaa yi ci guddeeg bëccëg loolooy caaxaan dëgg la wallahi xamuñ ne comme li Seydina kii wax euh, Seydina Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu doon na wër Kaaba ji di wër ne li ngay tedd tedd ab jullit jullit moo la gën a moo la gën a tedd mooy deretu jullit di tuur bakkanu jullit moo gën a tedd fa yàlla Kaaba ji waaw mais ñun moom dañuy rey dañuy gis noonu dañuy gis jullit ñi ñàkk seen ñàkk kii ni mel mooy ni ñuy rey jullit ñi mais jullit yu dee sax presque dootu leen dootu leen sax touché dañuy dégg ñu naan tey de Irak quarante cinq morts mais gars yi da xool mais amul sax ñaanal sax lu ñu leen bi teg rahmatullahi alayhim yal na buur yàlla yërëm leen dara te bu ñu ferayoon benn yéeféer fii nii bu siiw nga dégg gars yi compassion bi ñuy àndal triste ndax lan waxuma ñu rey ko rek mais ñu ñu ñu ñu kidnappé ko rek gaa yi triste ndeysaan xam nga ne ñooñu alwala wal bara daan soli nañu ko seen mbokk jullit yi deeg nii weñ mais mais mais mais faalawu mais terew terewuleen a trinqué kaas bañ yoroon ñu dégg ñu ne citoyen américain diw un journaliste wala lan célèbre yéeféer moom daal dinañ koy jàpp mu daal triste jour boobu naan gars yi c'est des c'est des ignorants waay gars yi war a duma bombarder leen kooku jullit la mu ne moom jullit la kon Seydina Ghalib ibn Abdillah al-Laythi al-Kalbi radiyallahu anhu kon moom lañ yónni woon kon ci sariya boobu ah, moom nag ki nga xam ne moom Seydina Ghalib ibn Abdillah bi am na beneen euh, nettali boo xam ne ci moom boo xam ne imaam al Buxaari rahmatullah alayhi kon sariya boobu noonu la jeex sariya boobu noonu la jeexa bu sariya Seydina Ghalib ibn Abdillah te Seydina Usaama ibn Zayd radiyallahu anil jami' daal li woon fay rey kon waaja nga xamante ne nii da leen Euh, mook lansaar yi bi ñu song ko waa ji gansaar yi bàyyi ko mu daal di koy rey ne waa ji da koo wax rek ngir ngir daal di làqatu moo naa lay saab-saab nee na ko est-ce que dangaa xotti woon xolam ba xam ndax lim loolu dëgg la ci moom moom déet ana lan ngay def ak laa ilaha illa bu ko indee yawmal qiyaama imaam al buxaari rahmatullahi mu nettali ci taarixam paa ci saxiixul buxaari paa ci saxiix bi demee ci taarix taarixul kabir bu imaam al Buxaari wax nañ la bindul rek eh, saxiix bi na ko noonu imaam al Baghawi rahmatullah alayhi soloo na lii ah, boo demee imaam Ibn Nu'aym indi na ko tamit ci maarifatu saxaaba imaam Abu Nu'aym al Asbahaani ñoom ñépp mooy imaam al Buxaari imaam. Eh, al-Baghawi imaam Abu Nu'aym al-Asbahaani rahmatullah ala al-jamii' ñu soloo ci yoonu Ammaar ibn Sa'iid mu jële ci Qatan ibn Abdillah al-Laysi moom mu jële ci Seydina Gaalib ibn Abdillah al-Laysi radiyallahu anhu mu ne Yonent mi alayhi salaatu salaam keroog aamul fath mooy at mi nga xam ne ci la ubbi Makka fathu Makka loolu bu dee ci siira bi gisaguñu ko fatxu makkata ubbi makkatal mukarrama zaadaha llaahu tashrifan wa takriman nangoo ko ci min aydi quraysh jële ko ci loxo yi waa quraysh delloo ci loxo alayhi salaatu wassalaam moom seydina Gaalib ibn Abdillah mu ne yonent mi alayhi salaatu daf ma yemal li usahhila lahu tariqa wa li akuna lahu ayna ngir ma yombalal ko yoon wi nekkal ko koo xam ne maa koy superviser di ko observer ci kanam di ko observer ndax armée bu mooy mbooloo toll noonu booy dem armée bu toll noonu doo ñëw rek di dem ngeen nekkandoo groupe day am ñoo xam ne ñooy jiitu am may mission d'observation di xool est-ce que amul noon bi amul ay guet-apens yu nekk seen kanam bala ñuy agsi mu ne moom loolu lañ ko yebaloon mu koy def mu ne léegi bi may dem nee ma daldi ma dajeek li nga xam ne mooy gëléemu waa waa banu kinaana ma dajeek ay gëléemu waa banu kinaana mu ne environ six mille ay gëléem lañu woon mu ne bi nga xam ne ci la alayhi salaatu wassalaam ñëw mu ne daldi mu wàcc ma daldi koy rattal mu daldi naan daldi woo nit ñi ñu daldi naan mu ne am na ci ñoom ñu doon wax ne ñoo xam ne keroog dañ doon wax ne ñoom dañoo woor bi mu leen di jox di naan naan di leen rattal di leen jox am ñu ne ñoom dañoo woor moom mu ne alayhi salaatu wassalaam hula haula il ansuun alhamdulillah haa'ulaa'i al-'aasuun haa'ulaa'i al-'aasuun mu ne gaa yooyu mooy ñi wóor mooy ñi nga xam ne ñooy ñi mooy mooy ñi nga xam ne ñooy ñi mooy ndigal loolu dinañ ci gën a ñëw ci ghazwatul fath ci fathu Makka insha allah buñ ci agsee dinañ gën a yaatal côté bi ah moom nag Seydina Ghalib ibn Abdillah moom li gën a dëgër daal dinay dund ba jamono yi Seydina Muawiya dund na ba jamono yi Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan jiite woon na defoon nañ ko Ziyad Ziyaad boo bële daldi woon na koy def mu jiite fi nga xam ne mooy Xuraasaan ci jamonoy Seydina Muawiya ibn Abi Sufyaan am nañu ne jamono jooju ba boobu dund na te lool mooy li gën a dëgër moom Seydina Gaalib ibn après ci loolu nag lañu mujjee am ay xabaar ci moom radiyallahu taala anhu wa ardaa wa anna bihi wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waa kon loolu mooy sariya bu seydina Gaalib ibn Abdillah al-Laythi al-Kinaani al-Laythi radiyallahu taala anhu kon gis nga ne loolu moo fa xewoon nettali la boo xam ne bu bari ay nettali la gis nga ñi ko solo ni mu baree waaye foofu la woon ci xuraqu Juhayna alxuraqa min Juhayna fala ko alayhi salaatu wassalaam yónni woon gis nañ dafa xew ci xew-xewu Seydina Usaama ibn Zayd léegi oh am na lu ma naroon a fàtte mooy léegi ndax waxoon nañ ndax euh, côté bii euh, du ñu def ba fin bi après ñu def njàngat yi mooy euh, léegi Seydina Usaama radiyallahu ta'ala mais dafa rey nit noo waaw moo ko tey noo si léegi lan la alxuraan wax man qatala nafsan bi ghayri nafsin al an nafsu bin nafsi hmm? an nafsu bin nafsi ku faat bakkan ñu faat la du lool la lan moo tax daldi wuñ koy faat imaam alxataabi raxmatullah alayhi imaam alxataabi est-ce que xam nga ko imaam alxataabi ban téere la bind hein imaam raxmatullah alayhi mu amaana këne li tax moom mii defuñu ko dara mooy le fait que xam naa dafa interpréter wax ji suñu boroom ne falam yaku yanfa'uhum imaanuhum lamma ra'aw ba'sana mu ne amaana looloo tax këne naa Usaama li tax pour tontu suñu laaj yonent ma lay saar saam rayu ko ne ko comme que dangaa rey jullit dañ lay ray mais mais diya sax joxewu ko ne gisuñu bokk ci ci hadis bi mu ne joxeel diya mooy joxeel ndàmpaay ay mbokkam mu ne amaana li tax loolu noonu mooy le fait que mu ne yan yaku yanfa'uhum alxuraan ne falam suñu borom ne gaa yi nga xam ne dañuy ñëw bay waaja yéeféer yi nga xam ne dañuy toog duñu tuub bay waaja faatu ñu naan dañuy dóoru tuub mu ne falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana mu ne du leen jariñ ñoom nekkul di leen jariñ seen ngëm yàlla gi lamma ra'aw ba ñu gisee ba ba'sana suñu mbugal mooy comme li dal kii num tudd Firawna yow bàyyi ba fi ngay labe mu naan amantu annahu la amantu billadhi amanat bihi banu Israil moom mu xëy weddi jamono yépp at yépp mu weddi ko ba ba ba ba ba ba bam neex ko bàyyi ba ni nga xamante ne nii nag dara desatul lu dul lu dul lan dee mu ngi nii di lap mu naan amantuwaat laa ngi eh, gëm naa billadi amanat bihi banu israil waxul sax amantu billah loolu gin yomb mu ne gëm naa ki nga xamante ne nii moom la waa banu Israël gëm waaye suñu boroom daldiwul koy nangul ñu mel noonu la ne falam yeku yanfa'uhum wala nga bàyyi ba buur yàlla di rëq sa ndigg nag ginnaaw ba nga ba nga ba nga weddee jamono ji ñuy rëq sa ndigg yow di la teg mbugal mi nga xam ne fi ngay jaare faatu nga naan da ngay tuub ca saa si loolu noonu la suñu boroom du nangu moo tax mu ne falam yeku nekkul yanfa'uhum di leen jariñ imaanuhum seen ngëm yàlla nga lamma ba nga xam ne aw gis nañu ba'sana suñu mbugal mu ne amaana imaam alxataabi rahmatullah alayhi ne sayyidina usaama ibn zayd radiyallahu taala anhuma moom aaya boobu moo tax moom la de moom la interprète ne comme que du ko jariñ dara mu ñëw ba gis mbugal mi mooy ñu ngi nii war koo faat mu naan laa ilaaha illallaah bu ko waxee du ko jariñ dara du ko jariñ dara waaye waaye xam nga loolu mooy du ko jariñ du ko jariñ e, mooy mu ne moom amaana lool la moo tax defuñ ko dara waaye wuute na de wuute na ndax ne euh, waa jii nii ngëmum yàlla doon na ko jariñ ndax bu ko mooy bu ko bàyyi woon même bu doon ne day camoufler wu après dina feeñ te dina dina dina ko jariñ ci la dina tax duñu ko rey dinañ défendre alalam ak li nga xamante ne mooy mooy mooy mooy mooy li nga xamante ne mooy ay bien wam ak ay njabootam looloo taxoon ñu waroon ko bàyyi mhm. kon loolu mooy li nga xam ne mooy eh, li gën a dëgër léegi nag am ñu ne mais comme que ne moom mu ne lii moo tax loolu la imaam alxataabi wax ne amaane lii moo tax defuñu ko dara waaye imaam alqurtubi rahmatullah alayhi dana ne ñàkk tudd di ya gi tekkiwul ne eh, que Euh, moom joxewu ko ndax mën nañ ko bañ a tudd ndax dañ koo xam këne dañ koo xam wala rek mu nekk këne moom warul woon ci moom ndax lan comme que dañ koo joxoon ndigal ci ñu dem xare rey ay nit ñu dem kooku noonu mais ñu rey waa jooju noonu bon même bu dee ne ci njuumte lañ ko rey këne ndax ndigal lu njëkk la waaye. Euh, li gën a euh, lëng amaana insha allah mooy que ne dafa nekk xatlu shubha xatlu shubha loolu moo tax lan moo lan mooy xatlu shubha mooy nga nit nga nit ci loo xamante ne nii mooy ne da nga foog mooy euh, dafa am shubha waa dafa am lënt-lënt ci biir mbir yi ndax moom Seydina Usaama bi muy rey waaj dafa jàpp ne waa ji nii day day lan non kii day camouflé wu ndax lim ñu def yëpp ñëwee ñim ñu sonale bàyyi bañ tiim ko mu ne laa ilaaha illallaah kii loolu day wan ne waa ji noonu kii kii daal mooy li mu wax yonent bi alayhi salaatu wa loolu mooy ngàntam mais tekkiwul ne bu doon ab jullit bu mu xam mu nekk jullit mu ñëw rey ko bu doon lool loolu du ci génne noonu loolu incha allah maanaam mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër euh, ndax du du ndax dafa am yoo xam ne loo xam ne bu ñu ko defee xam nga dafa am rey dafa am ay wuute rey boo xam ne ya une bon xoola ni ñuy def ni ñuy def incha allah euh, jotaay bii di ñëw dinañu àggale kii bi dinañ àggale masala bii après duggaale ci façon rey yi rey boo xam ne rey amdan volontairement ak rey bi nga xam ne comme shubha la ak boo xamante ne loo xam ne ku ko dóor comme ni ñu waxoon bant bale nga dóor ko nit mu dee léegi yow est ce que waa jooju dañ naan la yee eh, kaay léegi ñu faat la est ce que loolu la ñuy wax wala déet yooyu léegi masala yi jëm ci yooyu nañ bàyyi bii di ñëw ndax fii mu ne moom heure bi naaw na